kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu def ci xadis bi ci tegu muy xadis huit cent vingt-huit Allah mu ne wa an abi abdillahi salman al-farisi radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati wa yatatahharu mastataa'a min tuhurin wa yaddahinu min duhnihi aw yamas aw yamassu min tiibi baytihi aw yamassu min tiibi baytihi thumma yakhruju falaa yufarriqu bayna ithnayni summa yusalli ma kutiba lahu summa yunsitu ida takallama al-imaamu illaa gufira lahu ma baynahu wa bayna al-jumu'ati al-uxraa rawaahu al-Buxaariyu rahimahu llahu ta'aala kon al-imaamu al-xaafidu an-Nawawi ba léegi ci bunt bii ñu nekk 129 baabun fi aadaabil majlisi wal jaliis ci bunt bii di wax ci jataay eh, tegginu jataay ak toogaay ka ngay toogal ak toogaal ña ngay toogalal wala ka ngay toogal mu ne waan abi abdillah hadis 828 mu ngi jële ci koo xam ne saxaaba boo xam ne dakkantalam moo doon bàyyi abdillah nan la tuddoon mu ne salmaana di salman al farisi ko ci waa perse ci waa furs radiyallahu anhu yal na yàlla kontaan ci moom muy taalibe yonente bi alei annahu qaala nee na qaala wax na kat rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yaltasilu du sangu rajulun benn waay yawmal jumu'ati bésub ajjuma wa yatatahhar mu daldi jéggi dayo ci laab waaw yemul ci sangu sangu bu normal kese mu sangu set comme sangu bi nga xamante ne nii ñenn ñi dañu gis na farata la amaana ñu ci taxaw tuuti mu daldi géej bi dayo ci ak ci ni mu setale boppam waaw waaw waaye wayul tahara waaw masata lu mu man waaw ñii ne mooy raxas bopp bi dina bomb bu baax waaw xam ñooy non mooy rek euh, euh, li nga xamante ne nii mooy euh, def sunanul fitra yi waaw bu dee naanoom yi dañoo xawoon a kii parce que baax na par àjjuma nga koy wàññi ak ak li nga xaman muy moustache yi ak li nga xamante ne mooy baaraamam yi euh, euh, weewam yi weewu baaraamu loxo yeeg tànk yi ak tamit karawu naq yeeg foqataan yeeg yooyu yëpp mu daal di leen euh, def ni sunna wax ah ba pare mu raxas li nga xamante ne nii mooy yaramam ak boppam waaw def loolu mastataa waaw wa yatahar mastataa min tuhrin ci man ci laablu wa yaddahinu min duhni ginnaaw bi mu raxasee bopp bi nag mu daal di koy diw mooy yaddahinu ngir lépp luy poussière daal di den ak salte salte yeeg yooyu daal koy diw ba mu baax min duhnihi ci diwam nga nga xam ne am na ko kër aw yamassu min tibi baytihi wala boog mu laal ci parfum wu këram waaw mu daal di laal xeeñ xeeñ neex ci parfum wu këram summa ginnaaw gi yaxruju nag ba mu defee lii lépp ci préparation yi ngir dem nag fa nga xamante ne mooy néegu bi yàlla ba fekke ji àjjuma summa ginnaaw gi yaxruju mu génn falaa yu farriqu ba mu génnee nag demul di taqali bay nas nay ni bay nas nay ni taqalawul diggante ñaari mooy fekk ñaari ñu ñu toog ci sàppe bi yow nga ñëw puus leen toog seen diggante ah yi ji toog seen diggante deful lool moo xam écarté leen di jàll wala mu écarté leen toog loolu ah <laughs> parce que écarté yi ñaar la waaw mooy man nga écarté bi gën a ñàng moom mooy nga écarté ba pare toog seen diggante boobu moom moo gën a ñàng <laughs> waaw waaye it euh, écarté leen romb it loolu da koo tere moo tax am na ci benn riwaaya bu Abdallah ibn Amr foofu dane lam summa lam yataxatta riqaaba an-naas ginnaaw gi te lu jéggi ah, doq nit ñi comme li ñu waxoon xa euh, nettali salif bi léegi ci hadith Seydina Abu Darda mu ne walam yataxatta ahadan walam yu'di te jéggiwul kenn te euh, lorul kenn kon bu defee noonu mooy walaa yu falaa yu farriqu bayna nayni te du tàqali diggante ñaari nit ñu toogoon summa ginnaaw gi ba mu defee loolu ba mu ñëwee toog correctement fa mu gis jotaay bi fa mu yem mu toog fa dérangé wul kenn summa ginnaaw gi yu salli maa kutiba la mu julli li nga xam ne moom la yàlla dogal mu daal di koy julli ci ay nawaafil waaw moo tax am na ci benn riwaaya fa yarka'u in badala mu rakon la nga xam ne moo bu dee gis na ne am na mën na faaru kon te mooy avant imam bi di ñëw am na foo xam ne riwaaya imam Abu Darda summa yarka'u maa qada la waaw wala maa qudiya la mun maa qudiya la mu daal di li nga xam ne moom la yàlla dogal mu def ko keroog waaw kon nag loolu la kon nag mu ngi noonee hein léegi bu defee loolu summa yumsitu ginnaaw gi nag mu cellantu noppi te cellantu ida takallama al bu imam bi agsee nag mu arrêté lépp di cellantu dul ko déglu illaa bu defee lool lu dul ne ghufira lahu dees na ko jéggal ma baynahu li nekk digganteem waajoojee wa bayna al jumu'ati mooy diggante ajjuma boobu ak bi nga xam ne moo ko jiitu woon waaw moom dees na ko ko jéggal ay bàkkaaram mu ne xadis bi rawaahu solo na ko al imaamu al buxaari yu daal imaam Muhammad ibn Ismaïl al buxaari rahimahullahu taala kon xadis bi bala ñuy jàll war na ñëwaat xadis mille cent cinquante huit ah onze cinquante non euh, euh, mille cent cinquante quatre voilà xadis mille cent mille cent cinquante quatre la. ah c'est pas cinquante huit afwan yaa vay mille cent cinquante huit le dina ñëwaat insha allahu taala al imaamu war na ko indiwaat bu soobee suñu boroom tabaraka wa te mooy buntu bi nga xamante ne ni eh, day wax naan eh, ci buntu bi bi bi wax eh, ci baabu fadl yawm al jumaa foofu Euh, dina ko indiwaat xadiis bi insha allahu taala mille cent cinquante quatre ndax ma am cinquante huit mille cent cinquante quatre waaw ci buntu boobu la voilà insha allahu taala léegi laaj bu njëkk bi jàngat bu njëkk mooy waa xadiis bi est-ce rawaahu al-Buxaari al imaam al-Buxaari moo ko solo laaj bi mooy est-ce moom donc ko solo ñu ne déedéet sëriñam daal imaam Ahmad daal dina koy indi ci ñetti bërëb dala ko ci musnadul ansar hadithu salman alfarisi alimamu albuxaari rahimahullahu taala ci kitaabul jumaa la ko indi voilà indi na ko ci buntu laa yufarraqu laa yufarriqu bayna isnayni wala ya laa yufarraqu bayna isnayni yawmal jumaa ak baabun fi duhni lil jumaa daal dina koy indi foofee léegi buñ jëlee buntu bii ñu mujj wax mu ne haddathana Adamu mu ne nettali nañu Adam bi Adamu ibn Abi Iyas Abdurrahman al-Asqalani al-Khurasani al-Marwazi at-Tamimi mawlahum al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana ibn Abi Dhi'b mu ne ki ñu nettali mooy ibn Abi Dhi'b moom lañ doon tudd keroog Muhammad hmm? naan maamam bu sori lañ koy dàkkantale muy Muhammad ibn Abdirrahman ibn al-Mughira ibn al-Harith ibn Abi Dhi'b Hisham ibn Shu'ba ibn Abdillah ibn Abi Qays ibn Abdi Wudd ibn Nasr ibn Malik ibn Hisl ibn Amir ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Amiri al-Makhzumi Abu al-Harith al-Madani xaritu imaamu Malik rahmatullahi alayhi an Sa'id al-Maqburi moo ko jëlee ci Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi Abu Sa'id ñi ne abu sa'd almadaniyu almaqburi rahimahullahu taala qaala mu ne abi mu ki ma nettali mooy abi sama baay bu kays muy kaysaan ah, muy abu sa'id almaqburi almadaniyu ah, ah, aljundaiyu mawlaahum ñi ne laysi la woon mawlaahum rahmatullahi ala aljamii an ibni wadi'ata moo ko jële ci koo xam ne dañoo wuute am nañu naan ab saxaaba waaye dafa mel ni li mooy ne moom du saxaaba voilà muy Ibn Abi Wadi'a muy Abdallah Ibn Wadi'a waaw ah, Ibn Wadi'a maanaam Ibn Abi Wadi'a Ibn Wadi'a di Abdallah Ibn Wadi'a ah eh, moom Abu Wadi'a al-Ansari al-Madani al-Kufi rahimahullah eh, li gën a dëgër mooy nekkul woon saxaaba radiyallahu eh, rahmatullah alayhi an Salman al-Farisi moo ko jëlee ci Salman al-Farisi Salmanul Khayr al-Farisi Abu Abdillah ibn al-Islam al-Asbahani al-Kufi mu gën a siiwee ci Salman ibn al-Islam ah al-baahith an al-haqiqa ah, <laughs> ah moom mii mooy Salman ah al-Farisi waxoon naa la nag bàyyil ma waxu caaxaankat yi ngay <laughs> ñooñu moom amoon foog ne seetlu wuñ li ñu wax daan ku ñuul la woon quoi radiyallahu anhu wal iyaadu billah Seydina Salman di perse persan ah. nga xam ne ci doomu euh, ut kii yi la bokkoon na ah, kilifa yu mag yi ci waa Perse waaw comme ni nga xamante ne ni noonu la def histoire am ni mu siiwee ba ni muy jógee Perse daal di dem di wër di wër dëgg ba ni muy teer say Medinatul a moo tax moom euh, ay baay mag yooyu moo tax Salmaanul Xayr lañ ko doon wax rek Abu Abdillah di ko ibnul islam Salmaan ibnul islam waxoon naa la la la waykat ba wax ci moom mii la yeey waaw abul islaami la abali siwaahu ida ftaxaru bi qaysin aw tamimi abil islaami la abali siwaahu ida ftaxaru bi qaysin aw tamimi voilà waykat bi na ne man de sama baay mooy l'islam sama baay mooy l'islam laa amali si waafu aw ma beneen baay kurut moom kañ ilaf saxoor o bu gaa yi nekkee naan dañuy puukarewu bi xaysin bi arab nga ne fa ñu naan man ñun on fait partie de la tribu la grande tribu des Qays aw tamim wala waa tamim loolu moom yow neel man sama baay mooy lislaam mooy foo gisee ay par par man rek sama baay diw sama baay diw seen seen seen palmarès yëpp ñu teg ko nag ci saa baay diw képp yow neel man moom islam mooy sama baay mooy yooyu moom bu amee gaa yi di par parloo yow man suñu ay diw yoo xam ne seen palmarès yëpp ci saa baay képp la teg saa maamay diw saa maam nee yow loo wax yow tos waaw saa baay nee saa maam nee saa maam yow ba léegi waxu koo fi dara lay salfata waxoon nañ la ko keroog li waykatu arab bi wax ma ne dëgg-dëgg nekkul ki nga xam ne moom fi mu teg ay mbiram fu ñu wax mu naan sama baay nekk saa saa kaana ab yi sama baay nekkoon na walakin al fata man yaqulu ha ana mooy ki naan maa ngi nii jëf li sa baay doon jëf lu baax wala lu ko raw kooku mooy cam mais fu ñu nee nii yow sa yow yow sa bay réer ci sa bay képp <laughs> kooku nag <laughs> wala taziru waziratun wizra <laughs> sa waay demal liggéey moo gën nga nekk fi di kalangaatu sa mbiru maam waaw di di di di dunde sa maam te dundaloo dara sa maam newoon kon nag al eh, Seydina Salman nii nag mooy abul islami quoi ibnul islam mooy doomul islam waaw mooy doomul islam moom dentité moom daa dëgër këcc waaw moo kii mooy kan salman ibnul islam allahu akbar kon waa an abi abdillah ji muy jële ci bàyyi abdillah di salman al farisi di salman ko woon ci wàllu perse nekkoon persan waaw les négritudes et caaxaankat la naan salman sax il était noir kazzabuna yéena ñàppeñ yéena ñeme yàlla <laughs> te loolu ban njariñ la amal ban njariñ képp koo xamante ne nii moom loolu lay trier quoi di xool dans l'histoire les figures noires wala les figures arabes wala les figures européennes européennes ak yu mel noonu di xaar ngir puukare woo loolu léegi ñu ci des ñu teg leen ne kooku moom na ko leer ne am na lu rëyu iblis luy taxawaalu ci xolam bi neex na ko wala naqari na ko mooy boddikante ci xeet la ak tamit di jaay ne fierté ci wàllu loo xamante ne ay deret mbir mi nekkul foofu laa wax li ñu teddal du fi ñu juddu ah li ñu teddal mooy l'islam waaw moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu doon wax naan ñun ay nit lañ yoo xam ne borom bi dañoo teral jaare ko ci l'islam waxul ne dañoo teral lu def ñuy araba ah, way sinon gaa yi nekk ay arab di torox Abu Jahl kaana min al-arab wa qad wa qad xaaba wa xasir wallah Abu Lahab qad tabba <laughs> waaw taw kaana min al arab bal min ashraf al ci ñu juróon a tedd ci arab yi ci askan woola bokkoon te pourtant alku kon yàlla bu ñu bu ñu teralee nekkul parce que damaa bokk ci askan sàngam du lool fet ci l'islam la ñu jaaral kon nag nañ ci mooy abul islam yi way <laughs> ibnul islam sayyidina salman <laughs> non sayyidina salman euh, il était très très exceptionnel ah billahi alladhi la ilaha <laughs> cam waaye nanu jàll annahu qaala radiyallahu anhu mu ne nee na qaala rasulullahi keroog tudd nañ ay mbiram bi ñuy wax ci ghazwatu Uhud non ghazwatu Khandaq yeneen saa salaam de eh, bi mu yégee ne gaa yi gi ñëw mu dajale saxaaba yi ah coalition Abu Sufyan ak waa Ghatafan ak yahuud yeeg waa arab yi nga xam ne bañ l'islam moo deewoon seen xol yi kat manko nañu nee nañ ñu ngi ñëw Medina ngir fay ci diine ji ray ñëpp yeneen saa salaam dajale saxaaba yi ñuy xool lan la ñuy xalaat Seydina Salman ne ah ñun de lii bu ñu masoon a dal perte xandaq naa bu amoon noonu bu ñu bett xamuñ nu ñuy def tam nekk fi di waajal day yéex. dëkk bi dañuy xool côté yi nga xam ne ñoom man nañ faa duggee ñu daal di koy gas ngandum tranché boo xam ne seen fas yi lu ci jàll seen gëléem ñu a koo tëb te saxa yeneen saa salaam rafetlu xalaat bi waaw yeneen saa salaam rafetlu xalaat bi saxaa ba yëpp rafetlu ko gaa yi kontaan ku nekk naan Salman minna Salman ci ñun la bokk yeneen saa salaam ne Salman minna ahlal bayt ne Salman ci ñun la bokk waa kër sama waa kër man yeneen bi alayhi <laughs> waaw koo koy abul islam yi <laughs> mooy ibnul islam kon an abi nañ jàll siinoo fii la ñuy fanaana wa an abi <laughs> abdillah ñu ngi jële ci bàyyi abdillah salman al farisi non da non dafa kii rek non dafa dafa dafa neex quoi ah, mu ne qaala nee na qaala rasulullahi Euh, euh, euh, non man lu may wax ni lii waxoon nañu ko <laughs> affaire bi non <laughs> non ñu ngi woon ci riwaay comme que ne imaamu Bukhari moo ko solo wax nañ la sëriñam al imaamu Ahmad léegi ñu ngi woon ci imaamu Bukhari fi mu ko di léegi ana Salman al-Farisi radiyallahu anhu qaala qaala an-nabi sallallahu après mu wax hadis bi ñu gis léegi ah léegi hadis bi. ana ginnaaw njàngale mu njëkk mi ana lëkkaale la am ak lii nga xamante ne mooy suñu bunta bi ñu ne lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi leen la la mooy aadaabul majlisi wal jaliis li tax imaam indi ko fi mooy fi yonent may saat saam ne waa ji ajjuma bu sangoo këram daldi jégg dayo ci lablu daldi diwu daal di xeeñ neex ah daal di génn summa yaxruju fala yufarriqu bayna isnayni te bu ñëwee ci jàkka ji fekk nit ñu toog du tàqali diggante ñaar ñu toog moo xam day jéggi comme niñ ko waxe woon sànq wala mu mu puus leen ba pare puus leen seen diggante ba pare toog seen diggante bu mu ci man di doon loolu kon mooy dafa bokk ci tegginu jataay yow boo ñëwee bul bul bul bul écarter diggante ñaari nit ñoo xam dañoo toog waaw bu leen puus écarter di romb wala bu leen écarter ba pare toog loolu dafa bokk ci teggin yi nga xam ne tegginu jataay la allahu akbar waaye daa bokk ci tegginu jataay xadiis bii lëkkaaleen bi tax imaam indi ko fi mu ne summa yansitu ida takallama al imam dafa bokk ci tegginu jataay boo xam ne ajjuma la ajjuma moo nekk ca kaw imaam bi xutba yow nga noppi ña nekk al yow nga noppi ñi nga tooga doon ñoom ñu noppi yastami'una al-zikr di déglu li nga xam ne mooy al-zikr mooy li nga xam ne mooy xutba bi nga xam ne moom la imaam bii def amul boo man moo imam bi bon c'est vrai day def arabe français mais man comme que dégguma arabe léegi nag entre temps jamono ji mi nga xam ne moom lay def xutba en arabe man sawaay bàyyil ma wax ma waxtaan ak sama gars yi eh, gars yi léegi ah sawaay gis ngeen keroog marché bi quoi sawaay da doon décoller quoi waaw ñow si si si imam bi xutba ah non amoo ci droit nga la après nga nga ne bon c'est dégguma ko quoi après bu commencé wax français man bu ko defee ma ma déglu ñu ne la non non da ngaa war a déglu nga naan la lan la borom bi wax yaa ayyuhal ladina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khayrun dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ah <coughs> avant loolu mooy bu imaam bi dane façon ila zikrillah mooy ngeen dem ngir fekk xutba ba boo ñëwee la ngay fekk da biir nga noppi la waaw waaw ngir nga déglu cellantu waaw kon mooy daa bokk ci teggin yi boo ñëwee ajjuma nga bañ faa nekk di polémique mooy moo tax mu ne summa yunsitu ginnaaw gi mu déglu ida takallama al bu imam bi di wax bu imam bi di xutba amoo droit wax de toute façon yeneen tubaab yi saa saa nee na yow gis nga nit ki yow bu sax képp ko wax amoo ajjuma waaw waxuma la daal waman masal xasa képp ku laal xeer yi amaan seen jàkka la doon doon ak nga nekk di fo ci xeer yi quoi laa kooku moom def na fi jëf ju xaw a mboo sóore yow falaa jumu'ata la kooku amul ajjuma waaw qulta li sahibika wal imaamu yaxtub ansit faqat laxa waman laxa falaa jumu'ata la yeneen saa saa nee na gis nga bu imaam bi xutba yow kenn di wax rek nga def eh, noppil noppi loolu kese yow de façon yow wax nga fi wax joo xam ne waroo ko fi wan a wax te nag comme que wax nga fi mooy ah. <laughs> mu ne yow amoo aju yeneen saa sax ne yow moom amoo aju yow mi ne waa noppil yow léegi bu dee ki naan noppil lañ naan amoo aju ma mais kiy wax moom lan lañ koo dañ koo jëllale moom <laughs> yow mi waral tax waa naan la noppil. parce que yaa fi nekk di wax yor sa téléphone ah allo waaw waaw dama nekk ci àjjuma ji nii quoi wala ah danga ma wax naan wala wala ah euh, pour deux minutes la waaw da ngay ah, parce que imam baa ngi xutba nii benn paanal ay eh, ne arrête ton téléphone amul àjjuma <laughs> léegi yow dama lay laaj yone saa sax nee na waajooju yow amul àjjuma léegi yow damay laaj yow mi waral affaire bi yow lan la yow lan nga am yow yow mi nga xam ne yaa doon wax yow lan nga am <laughs> yow yaa gën a téye gaaw <laughs> moo tax ah Allah nga ne ma bon attends attends attends man man j'ai une question quoi bala ngaa jàll nga may ma parce que damay bañ après euh, nga jàll après ma fàtte affaire mais euh, di nga ma ko may nag bii ma dagg la nga nga nga bala nga fi jàll euh, ma waa léegi. bon bu dee waa amul àjjuma kon day julliwaat tisbaar après ñu ne non non du julli tisbaar mooy yoon yi mu waroon a am ci àjjuma ñu mat loolu waroon am mais kenn du la koy julli woowul àjjuma mais mooy yool ba kooku yool bu mat la du am te bu moywul yool àjjuma yëpp yàlla teg ko fee léegi nag julli ñu julli nga ne mais léegi man julli jooju da koy may bu ëllëgee ca kanamu boroomam boromam bu ko topp na ko ajjuma ji keroog bésu sàngam yow julli woon mooy julli woon na nee na allahu akbar taxaw na julli ñaari rakkat te amoon na jàpp ak lépp ak imam bi loolu yàlla du ko laaj waaw te du na ko yow tax julli woon jour déedéet waaye yool récompense ba waroon am ci julleem jooju la koy xaj ci rek noppi yow yéeg moo tax ñun war nañu faire attention naan bon imam bi dégguma wala man maa ngi fee bon grawul naa waxtaan non fala jumu'ata lak boo ko defee amoo àjjuma waaw amoo àjjuma de que ça soit terema terema terema kileer amoo tus amoo àjjuma kon nag faut faire gaffe <laughs> waaw léegi kon sa laaj daa ngoog wallahu taala kon bokk na ci teggin yi yow boo ñëwee ci jataay imam bi xutba nga noppi loolu nag àjjuma moo ci raw moo ci gën a feddale ko mais du àjjuma ca fee même koo ñëwee imam bi doon xutba leneen comme yeneen saa saa doon def as-salaatu jaami'a bu soxlaa dajale nit ñi wax ak ñoom mu ne Seydina Bilaal wooteel as-salaatu jaami'a julli day woot day day dajale nit ñi ñëw yeneen saa taxaw bi leen xutba yow bu boobaa ah amoo droit di waxtaan amoo droit di waxtaan waaw ajjuma nag daa nekk loo xam ne dafa seetaleku ndax yeneen saa saa li ñu ci wax dafa rëy te loolu yow mooy c'est grave voilà. kon bokk na ci jataay ci tegginu jataay waaye ci jataay yëpp rawatina tamit jataayu xam-xam borom xam-xam bi du toog di jàngale ngeen nekk fi di waxtaan waaw te boroom bi waxoon na yéen ñi gëm yàlla laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi waaw bu leen yëkkati seen kaddu ba muy féete kaw kaddu yonent bay saa saa ndax waaj ji waxu na waa ji day waxu boppam la la wax waa dafa nekk ci jataay bi di wax qaala allahu qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yàlla nee na yonent bay saa saam nee na yow amoo droit nekk fa di waxtaan waaw naan moom ñun màggal bi sa waay conférence bi bon am na programme conférence léegi bon léegi yéen euh, euh, euh, heure conférence bi ngeen di profité di waxtaan wala heure conférence bi yow ndaw si ngay ngay profité di jaay say cuuraay waaw ci biir mbooloo mi ah eh, waaw cuuraay yaa ngi nii ah moom kay ban ngeen ci bëgg góore wala la nag lan amoo ci droit nga daal da ngaa war a noppi wala yéen ngeen toog see li gën a pataan ak bu dee sëriñ ba moom boo toog di waxtaan ak kenn ci taalibe yi moom te waa ji ci waxtaankat bee ngi waxtaan ci diine loolu moom moo gën a see garaaw <laughs> waaw loolu mooy mooy mooy moom faux modèle la parce que loolu mu def mu ngi def loo xam ne yeneen bu buñ ko gisee man nañoo ñemee sax ne kon kay lii dara newu ci commencé ñoom itam di waxtaan alors que ñoom ñëpp a waaw maadaama ñu ngi wax waxu yàlla yonent bi alayhi salaam même bu ñuy wax waxu leneen sax luy jariñ da war a déglu c'est ça mooy le respect waaw kon nag loolu <laughs> léegi nag ku mënu la noppi il faut l'inviter wala ngeen inviter leen à sortir euh, tranquillement royalement et avec la avec qu'il faut euh, il faut euh, nga xamal ko ne la porte est grandement ouverte ku bëgg a wax mën ngaa dem ba ci biti fa waxtaan bi amoon nga waxtaan ba doyal après nga dugg si waaw loolu mën nañ ko dégg mais ci biir fii moom ngeen may ñu rek waaye du bara du bërëbu waxtaan fekk euh, waxtaan wee ngi am ñaari waxtaan ba mu fee am quoi voilà kon mooy dafa bokk ci teggin boo ñëwee ci jataay am ku jël parole entre ay nit rek lii le reste bu ñuy wax kenn di wax mooy ñu déglu ko kanam waaw gis nga leen tubaab yi saa saam kuffaaru yi ñu doon yéeféer yéeféer euh, yëpp buñ doon wax da leen di déglu gis nga keroog euh, euh, waa ji Ibn Rabi'a Utba Ibn Rabi'a bi nga xamante ne nii ci la na waa Quraysh waa ne Muhammad de mu ngi ne la mais comme que yàgg nañu suñu jàppal bàyyi géeg moom mais tey ngeen maa may ma dem wax ak moom ñu ne ko demal waaw ci la ko demal mu daal di dem ñëw di wax ak yeneen bay saar salaam yeneen saar salaam bi mu ñëwee di wax yeneen saar salaam da koo déglu déglu ko déglu ko déglu ko déglu ko déglu ko déglu ko déglu ko ba mu wax ba li ba àggal mu ne ko afararta ya abal walid ah ah bi mu paree yeneen saar salaam xaarul mu pare ba mu gis ne taxaw na rek mu ñëw wax arrêté na wax na li muy wax ba taxaw yeneen saa salaam posé ko question ne ko afararta ya abal walid ne ko ndax para nga yow abal walid yow mi nga mooy baayu al walid mooy al walid <laughs> ibn utba ibn rabi'a ah ñi nga xamante ne ñoom ñoom luñ jëkk ajjan ci yónni sa war a keroog bana <laughs> moom baayam ak frère am yéeg Hind doon kaas waaye Hind doom ji la Hind mooy ba kii mooy baayu Hind bi mu pare yeneen saa salaam ne ko afararta ya abal walid ne ko ya abal walid pare na mu ne waaw mu ne ko bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitaabun fussilat aayatuhu qur'aanan arabiyyan liqawmin ya'lamuun di jàng di jàng ba a innakum la takfuruna mu daldi jël loxoom teg ko ci gémmiñ yoneen saa salaam ne ko may man rek maa ngi lay ñaan nga arrêté <laughs> wala am benn bi fa in aradu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa allah mu ne ko baax na mu ne ko baax na may ma may ma baax na <laughs> tuutee des mu tuub keroog waaye ba mu demee ci almal'un abu jahli nag mbooloo ma ñoo dévié waat bopp bi ba mu dem keroog ñoom ñépp ñoo ànd dem sawara keroog badar wal iyaazu billah loolu li ci bëggoon a wax mooy xattaa bu dee yéesér bi yow jullit da nga ko war a déglu bu ngeen nee di wax yàlla tere nag ki nga xam ne kilifa la ci diine wala imaam la wala yu mel noonu di wax waxu yi nga ñëw di wax kon dafa bokk ci tegginu jataay déglu yonent bi alei saatu salaam ne summa yunsitu ida takallama al imam bu imam di wax nga déglu waaw boo defee loolu nag lii mooy ci je teggin yi ah léegi nag sauf que boole yu bari fii ajju ma ne boo defee yii yëpp mais yii li ñu sa soxal imam tax moon ni ko fi mooy yii kon mooy jataay boo fi ñëwee bul puus nit ñi waaw waaye boo ñëwee nanga déglu boo ñëwee na nga xerewlu na nga teew lool ci dafa bokk ci tegginu jataay te day neexal jataay te day tax discussion mën kon nag ginnaaw alhamdulilah bi ñu gisee lii nga xamante ni mooy njàngat yi nga xam ne mooy li lëkkaale boog suñu bunt léegi aayul ñu xool yeneen njàngat yoo xam ne yoo xam ne am na ci